moom ci la xasri saaru jàpp saam ma ci ko jël ma ko def aw ma leen yëg ci ko jël ma dina def salaasu ayaati ñetti aaya la laa ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu wal xasri ci ma takku saam moo gën a mag ci julli juróom ndax mooy salaatul wusta keroog xareeb xam ndax jënd dafa fa mu ñëw ci yonent ne ko yal na yàlla rëbb noonu yàlla yi soxlaal nañu ba nga xam ne bi jant bi suuf laay fam bi ji takkusaan yonent ne eh, ji léeguma ko ba tey yal na yàlla feesal seeni néeg ak seeni bàmmeel safara soxlaal nañu wane ci julli bi gën ci julli yi yonent daal di laaj ndox nag ci teewal moo tax yàlla di géñ ci takkusaan ñu ne wal asri géñ naa ci jamono yonent bi ma mu ne ko bàkkaar mag bi rek yàlla baal la bàkkaar lu mag mag mbaam yàlla maa ko gën a mag balu rek si ne ko ah man li ma def dafa foor lool de mu ne ko mbaam yàlla maa ndaw si ne ko daal dama wax la li ma mu ne lan mu ne sama jëkkër dafa tukki ba yàgg ca ma njaaloo ba ba doom ba doom ji wasi ne fekk na bari góob sàngara nga ca bitig bi ñu doon jaay ma fab doom ji sànni ko ci biir bari góob sàngara mu dee ca ba nëpp ma gis ay jëli ñu ne dañuy wut bineegar ma ne leen bari ko dina dara dina jaay leen ko loolu laa def yonent bi ne ko am naa sangara si nga jaay jaay sangara ak naan sangara yëpp benn la naa la caw juróom-ñetti fukki at njaaroo bi nga njaaroo danaa la jami daj ba nga tee waaye bakkan bi nga rey moom dara du payam lu may safara wante loolu yëpp xel jibi takkusaan la ko teg maa bu saay bi loolu yëpp da ngaa fàggale jibi takkusaan moo la ko teg buur na ne wal asri génne na ma takkusaan inna linsaana naka nit da fi xusrin aji nak la mu ci perte de nit yëpp xeeti nit ñëpp perte nañ ci seen yaxantu in lëndëm dina ndara ñaaña amanu gëm nañu lu mooy ñu gëm yàlla waaye am na solo kay jëf saa ak farata ak naafile kay jëf jëf ci yiw wa tawaasaw sañ dénkante bil haqq ci gëm yàlla wa tawaasaw sañ dénkante bi sabri ci muñ yenn ci yëf yi rek moo mën a génn nit ci perte mbooleem lu aadama gis ñëpp fa perte lu mooy ku boole yenn ci yëf ku gëm yàlla di jëf jëf ci yiw di dénkaane dëgg te dëgg mooy gëm yàlla. di dénkaane itam muñ balaa ba bañ koo joytu ñu topp yàlla ba def ko muñ mooy yàlla bañ koo def rek